a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu alsalaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi gisoon nañu sariya yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam yónne woon waaye gisoon nañu tamit muy sariya yu seydina Zayd ibn Haritha gisoon nañ tamit ghazwatu ghazwatu Bani Lihyaan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon dem ngir corriger ñooñu la nga xam ne ñoo reyoon seydina Xubayb en tout cas ñoo jaayoon ñooñu am ñuñ ci rey xubaybin wa asxaabe ñi leen waroon ba jaay ñaar ñi quraysh ñu rey ña ca des gis nañ ne keroog bi nga xam ne ci la nam ma dem foofale dafa jublu fi nga xamante ne mooy chan ngir ci biti nit ñi foog ne fa la jëm ngir mu bëgg leen a bett wa asaaba minhum li kay yusiba minhum ghirra ngir mu bëgg leen bett am leen am gu baax far gaay waa Banu Lihyaan daldi prudent daldi daw ca montagne ya daldi laqatu ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi doxantu ba Usfaan eh, ndax soriwul foofule eh, mu dem Usfaan ngir waa Quraysh yëg ne tamit ñëw na fi ah, ba ñu xam ne kon jullit ñi ñu doon assiégé keroog kat ci Xandaq ñooñu ndekete ñoom li ñu defoon jariñul dara au contraire daa mel ne da leen a yokk ndax ñu ngi ñëw ba suñuy ba ba soriwuñ Makka agsi foofu di ñu narge eh, gisoon nañ tamit sariya biñ mujj woon gis eh, moo doon sariya bu Seydina Abdurrahman ibn Awf bi nga xam ne imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi nee woon na duumatul jandal la ko yónni woon ah te mu yónni ko woon ci foofale joxoon ko fa ay dig yum ko waxoon mu def ko ba demee daldi leen woo ci diine ñetti fan ñu daldi dugg ci seen njiit ba di al asbax ibn amrin al yonent bi aleyhi salaatu waxoon na seydna abdurahmaan ibn awf bu ñu la bu ñu nangoo dugg ci lislaam nga denc seen seen doomu seen njiit ba muy do kooku mu ngi tuddoon tumaadir bint al asbagh al kalbiya radiyallahu taala anha wa ardaaha foofu lañu yemoon tey nag ñu waroon a àggale kon ci xew-xewu juróom benneelu at mi gis nga ni mu gaawe mooy sariya yi ndax weer yi ñu ngi dem mu ngi avancé bu baax eh, ndax sariya bu seydna abdurrahman ibn awf bi ci sha'ban la amoon ci sixième année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tey nag incha allah kon ñu war a àggale ci weer woowu di sha'ban ba léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi takk beneen sariya muy armée boo xam ne moom du dem day yeble muy benn qitaatun min al benn dog lay doon ci armée jullit ñi dem ngir dox yi ay yóbbant yi ko yonent bi aleyhi wassalaam di yónni ci même weer woowu mu yónni sariya bu seydina abdurrahmaan ibn awf di ci sha'baan ci juróom benneelu at mi ci la yónni kon beneen sariya takk beneen sariya boo xam ne tey asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa moo ko jiite ana fan la ko yónni ak lan moo tax mu daldi ko yónni mu ngi ko yónni ci bërëb boo xamante ne nii ay nit ñu ñuy wax waa banu abdillah ibn saad ibn bakk ñoom ñoo fa dëkke muy fadak fadak bërëb bu siiw la dinañ ci gën a ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam amoon na fa alal joo xamante ne ni da ci doon jël di dépensu këram moom alayhi salaatu wassalaam eh, foofa nag la yónni Seydina Ali ibn Taalib mais loolu mooy bien après ci waa banu Abdillah ibn Sa'd ibn waa léegi lan moo tax mu yónni leen foofu ndax moom aleyhi salaatu wassalaam dafa yëg ne daf ko jote ne benn mbooloo ci ñoom yuriduuna an yamuddu yahuuda xaybara dafa yëg daf ko jote comme information këne waa banu abdillah ibn saad ibn bakr ñi dëkk fadak di am na mbooloo ci ñoom moo xam ne waa xaybar ñi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum am nañu fa dem bu yàggul ba daldi di éliminer Sallaam Abil Huqayq al-yahuudiyul xabiis min Allahi maa yastaxiqu di Abu Raafi comme que ne woon seen kilifa ginnaaw bi ñu reyee Huyay ñoom ñi ñoo ne woon kilifa yooyu waaye yahuud nag Xaybar ñuy waajal ngir dal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te dinañ gis ne du bii rek lañ koy waajal léegi nag bi waa Fadak ñii di waa Banu Abdillah yégee loolu ñu daal di juif yu Xaybar yi benn marche eh, ñoom ñu ne leen ñu yónnee ndaw ndaw bi di dem ngir yóbbu li nga xam ne mooy proposition wu waa Fadak waa Banu Abdillah ci juif yooyu ndax buñ buñ d'accordee ñu bokk marché bi muy nag ñu bokk ñu yokku leen doole ay nit ak ay arme bu ko defee ñu mën a song yonent bi aleyhi salaatu salaam mais nag li wolof yi naan loxoy kajoor dafay weesaloo defuñu ko rek ndax ñoo baax dañ leen a bëgg dimbali non non non nos efforts de guerre ça doit nous rapporter quelque chose bu dul loolu ñun xam nga ne moos baaxuñu di dem di engagé wu ci xeex boo xam ne ay risques yu mag la ñuy jural léegi nag ñu yónni benn ndaw nag ne ko nag boo demee ne leen marché bi leen na la mooy à condition ñun dinañ leen indil renfort ci wàllu arme ak ay nit waaye à condition an yaj'alu ala an yaj'alu lahum tamra xaybara ci kaw juif yi d'accord ne euh, tàndarmaay xaybar yi nga xam ne moom lañ leen xame woon mu ne woon tool yu barkeel bari lu mu doon génne ñu ne nag ah buñ leen defalee lool nag tàndarmaay seen dëkk bi nag récolte bi ñun ngeen koy jox mooy lool la lool mooy si ñun ñooy dinañ leen ñu bari mais nag a ah, di ngeen ñu jox récolte tàndarma yi di ngeen ñu ko jox nag loolu mooy tax ñu engagé wu léegi nag bi ñu yónnee ndaw loolu nag yonent bi mu yégee ne ñoom ñu ngi nar loolu ci saase mu yónni sariya bu Seydina Ali ibn Abi Taalib bi mu leen di yónni ñuy dem moom Seydina Ali radiyallahu anhu mu ngi ànd ak cent góor cent xarekat la àndal téeméer niñ doon def nag moom guddi gi lañuy dox guddi gi bu bëccëg gi jotee ñu ne tekk dina bëtu duñu tuñu bouger fa saara layla wa kamana nahaar noonu lañ doon def ndax pour bett gaa yi boo deful attention boo tax xoolal guerre yi même léegi yu bari gaay guddi lañ koy tàmbali nga xam ne laysa laylu kan nahaar bokkuñu léegi bi ñuy def lool nag ci yoon bi wa asaaba fi tariqihi aynan ka waa banu abdillah yónni woon ngir mu dem xaybar yàlla def gaa yi dajeek moom ni ko nuus jàpp ko jàpp waa jooju léegi nag ñu daal di koy def interrogation bi interrogatoire bi war a jàll mooy yow euh, lan mooy say tànk fan nga jëm fan nga jóge te nag faut dire la vérité ah waa ji biñ ko jàppee mu xam ne ay mbiram yàqu na lañu ko la ko ay ñoñam yónni yàqu na mu daldi avouer mu daldi avouer fa aqarra lahu annahu bu'itha ila xaybar mu daldi avouer ne ah wax dëgg yàlla dañ ma yónni nag xaybar lañ ma yónni ngir ma proposer leen li nga xam ne moom la ma samay ñoñ daldi wax ndax bi ñu déggee ne waa xaybar ñu ngi waajal di dal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag ñu daal di koy metre en sécurité avant ak après léegi nag ñu ne ko ngir mu tegtal leen nag comme que léegi jeex na mooy moom maratu dem de façon du fa dem ndax kii seeni plan yañ doon nëbb bu ko kenn yëg feeñ na léegi nag ñu ne ko si ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko léegi ni ngay def ñun pare nañ ngir ndax yow ci yoon dañ la waroon a rey mooy koo xamante ne nii yow yaay dox ngir suñu ñun ñu éliminer ñu ñu jàpp la nan lañ lay def mooy dañ la waroon a rey mais nag duñ la def dara à condition ci kaw nga tegtal ñu nag ñoom waa waa Fadak ñooñu noonu sa mbokk yooyu banu abdillah fi ñu nekk exactement bala ñuy dal ci ñoo xamante ne du ñoom gaay ñu daal waa ji tegtal leen ñu dem songu leen wommat li nga xamante nii mooy ah cinq cent ci ay gëléem wa alfay shaat ak deux ay gàtt ay xar waaye est dal nañ ci gaay bi ñu leen songee dañu rëcc wa harabat banu Sa'd ñu ne fes waa banu Abdillah ibn Sa'd ibn Bakr ñoom ne fes ne mes ne men teñ ci àll bi kenn gisatu leen bàyyi fa seen jur ja Seydina Ali radiyallahu anhu ak ñim àndal daldi wommat cinq cent ñoom ñu daldi daw léegi nag xadiis bii nii imaam Ibn Isxaaq daldi na koy solo waaye ci lu gën gàtt li ci xadis boo xam ne da ko nettali mooy càllale bi mooy loolu mooy muallaq la moom moo ko nettali noonu imaam al-Waaqidi yi daldi na koy solo ak imaam ibn Saad imaam ibn Saad it nettaleem da ko nettali noonu mooy xadis bi càllale maa wérul kon loolu mooy sariya seydina ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiyallahu anhu ila fadak ginnaaw loolu a mu am sariya bu yonent bi aleyhi waaye sariya bii nii ñuy bëgg a gis nii dafa am ay wuute yu bari mooy premièrement lu tax sariya bi am loolu dañ cee wuute muy dina ñëw ci wuute yooyu ndax sariya bi imaam al yi soloo na ko imaam Ibn Sa'd naka noon imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aley waaye ñoom seen seen nettali yooyu mooy dañu am problème mooy ne ñoom seen nettali yi wérul ci wàllu càll la ci gàttal waaye nag imaam boo demee tamit ci eh, imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam eh, waaye dafa mawquuf xadiis boobu noonu muy mursal boo xam ne da'if la waaye imaam Muslim ibn al-Hajjaj raxmatullaahi aleyhi soloona xadiis bi naka noonu sëriñam di imaam Ahmad ibn buñ ne imaam muslim soloo na ko ci saxiix bi mooy ndax wér naa mbirul taxul ñuy wax naka noon kon imaam euh, ahmad di sëriñu imaam muslim moom it soloo na ko ak imaam al bayhaqi indi na ko ci dalaa'ilu nubuwa imaam at-tabari indi na ko ci taariixam ah mu jaar ci riwaaya bi nga xam ne mooy riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullaahi ala aljamii waaye nag bu ñu ko duggee ci nettali bi dinañ gis ne riwaaya yi ñiñ la mujjee wax mooy imaam ahmad imaam muslim imaam al imaam al yooyu riwaaya yu wér eh, boo mooy imaam muslim moo taxul moo tax affaire yi wér na ak riwaaya imaam muslim eh, imaam ahmad dafa wuute ñoom ñoo yu wére yi dafa wuuteeg yu waa ahlu siyar wal maghazi ndax ahlu siyar wal maghazi li ñu nettali wérul ñoom seen seen càllale yi wérul li li ñii nettali mooy yu imaam ahmad yeeg imaam muslim yi loolu ñooy li wér ci mbir mi ah te sariya bi bu dee waa ahlu siyar wal maghazi ñoom dañu ne ki ko jiite woon mooy seydina zayd ibn haarisa ibn sharaxil radiallahu taala an il kantaa riwaaye yu wér yi bi nekk ci imaam muslim ak yooyu dane déedéet ki jiite woon sariya bi ak nooy riwaaye imaam ahmad imaam muslim imaam al imaam al yooyu dañ ne déet seydina abu bakrin siddiq mooy ki jiite woon sariya bi moom la yonent bi alayhi salaatu jiite woon loolu nag mooy li gën a dëgër kon sariya bii nii mooy ban sariya kon wax naa la ne selon waa ahlu siyari wal ñoom dañ koy tuddee sariya bu Zayd na Haarisa waaye loolu nee naa la dëgëru li dëgër mooy ne sariyatu Abi Bakrin Siddiq la radiyallahu anhu moom moo ko jiite woon léegi kon bu loolu leeree nañu jël nag riwaaya yi ak wuute yiñ la wax sànk yi ci am ah, ñu xool léegi kon waa ahlu yi wal maghazi ñoom duñu tuddee affaire bi rahmatullah alayhim que ne sariya bu sayyidina Zayd ibn Haritha la léegi fan lañ ko yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon fan bi wow bopp yi nekk riwaay yu wér yéeg yu waa ahlu siyar yi loolu benn ñoom ñoo ci yem mooy ci waa banu Fazara waa banu Fazara léegi nag kon xam nañ lieu bi fan lañ leen yónni moo xam bu dee bu bi ne Seyna Abu Bakar la moo xam bi ne Seyna euh, euh, Zayd ibn Haarisa loolu ñoo ci yem ci lii bañ leen yónnee muy ci waa Banu Fazaara léegi nag waa ahlu siyar wal maghazi rahmatullah alayhim ñoom ñi ne sariya bu Zayd ibn Haarisa la imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi mooy boo demee ci siiratu Ibn Hisham ku ko solo imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi moo ko nettali moom cause bi cause bi tax sariya bi am ci riwaayam dane Seydina Zayd ibn Haarisa de dafa masa romb am ñu àndaloon ay saxaabaam yoo xam ne sûrement ma bi alayhi salaatu wa salaam moo leen yónni woon léegi bi ñuy dem côté Sham la woon ba mu agsi fi nga xam ne bi ñuy dem walla bi ñuy ñibbisi ba ñu agsi bërëb buñ naan waadil Qura loolu dinañ ko gis surtout ci ghazwatu Tabuk ak avant Tabuk dinañ gis ghazwa yooyu ci waadil Qura am na ay xew-xew yu bare yu fa xaw biñ agsee bërëb boobu ñu naan waadil qura waa banu fazaara waa banu fazaara daje faat ñi an ànd ak seydina zayd ibn xaarisa radiyallahu anhum wa gaa yi songu leen waa banu fazaara daldi leen songu lool moom du nekkul woon lu tumuranke ci jamono yooyu nga xam ne c'était l'époque de razzias arab yi moom jamono yooyu moom man sa moroom duma la moo tax razzia dañuy jékk nga xëy rek ñu dem benn tribu song ko rey ñañ fay rey jàpp jigéen ña defi jaam ñenn ñu ñu jël leen jàpp jaayi leen léegi ñu dajeek ñuy kon daldi rey ci ñi àndoon ak Seydina Zayd ibn Haarisa Seydina ci boppam moom mu blessé nekk ci parmi les ñi ñi juge ci seen sang ñi nga xam ne ñu ngi tëdd seen ñi àndal seen deret yi sotteeku ñu faatu moom mu nekkoon ci ñoon ñu foog ne moom daldi nañ koy éliminer waaye mu daldi yàlla def deewul génnul àddina bi nga xamante ne nii ci lañu ko jë am ñu ko fa jële Seydina Zayd fa fexe ba ga mooy gaa dañoo def loolu daw moom na génnul àddina après moom mu fexe ba ñibbi Medina ala saakina afdalu wassalaam mu daldi waat ne boppam du laal ndox ci janaaba mooy dootul sëy ak soxnaam xatta yaxzuwa bani fazaara lu dul mu xare waa banu fazaara ñi nga xam ne ñoo leen def lii rey ci ànd ndoom yu ñu bari ba moom sax tuutee des mu bokkoon ci ñoom mu ne nag bi nga xam ne ci la ko suñu boroom daal di wéral mooy blessé blessure yam amoon mu wér mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy yónni ci waa banu fazaara ci benn sariya mooy sariya bii nii ilaa bani fazaara am ci sixième anne bi loolu kon benn cause ngo jàppal benn cause ngo imaam al-Dhahabi rahmatullah alayhi moom it sànk dafa fàtte wax ne moom tudd na ko indi na riwaaye yii ci siyaru a'laami bala même bu dee ne sanad bi sanad bi wérul mu jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq beneen riwaaye bu wuteeg bii ñu nekk ci imaam ibn Hisham muy kon deuxième riwaaya boo seetloo ci imaam Ibn Ishaq deuxième version beneen nettali même xew-xew bi boo xam ne ñu ngi ko yële ba léegi ci imaam Ibn Ishaq moom foofu dane li nga xam ne moo waraloon sariya bi ba yonent bi alayhi salaatu salaam yónni Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu wa ardaa anhuma wa ardaahuma mooy këne dafa am benn femme buñ naan Ummu Qirfa Ummu Qirfa Ummu Qirfa al-Fazaariya bokkoon ci waa Banu Fazaara dafa waajal benn armée quarante gawar quarante cavaliers ñépp nag di ay doomam ak ay doomi doomam mooy ay sëtam mooy lépp ay doomam lak ay sëtam ndax temps yooyu ñoom xamuñu woon planification familiale xamuñu woon yooyu te tamit dafa ne woon tribu yoo xam ne société yoo xam ne ku la ëppi doom moom lañuy gën a respecté surtout nag doom yu góor force la woon non seulement boo amee ay jur troupeau boo amul ay ay ay ay nit ñuy topp ci ginnaaw bu yu suffisant lan lay lay jariñ boo amee tool yooyu bay boo amul bras yu yu fi suffisant lu mu lay jariñ ba pare teg ci boo amee ay doom yu bari gaa yi dañ lay respecter te kenn du la ñemee rek di la songu yenn songu yi même di la xas ci genre ak yooyu léegi nag quarante ñi mu waajal ñépp composé de ses doom ak ay sëtam moom ndaw si di Umm xerfa al-Fizariya léegi mu jox leen benn mission ne nag li ma bëgg ci yéen mooy fexe leen ngeen dem Medina bu fi ñibbisi lu dul ngeen élimineel ma seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa fi ñëw lu dul na ma ko rayal bi nga xam ne nag ci la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam déggee loolu yéege loolu allahu akbar toog rek sëriñ ba toog ca der ba li mu ko yéege dangaa foog ne seydinaa jibril la ñu wax ko ko comme niñ ko gise woon mooy gis nga ni doon def manoon na ko non manoon na toog suñu boroom di ko wax yépp mais day yónni ay ñoo xam ne duñu deñ di xool xabaaru ses ennemis ci lan lañuy nekk ak lan lañuy waajal jamono yi mu fexe nag tribu tribu yu bari même buñ tuubul mu am ak ñoom jàmm ba ñooñu nga xam ne bu ñu yëgee menace bu nana a dal ci kawam ñu daal di koy wax comme niñ gise woon ca waa fële ca Quraysh waa Xuzaa même bu dee li ëppoon ci ñoom gëmuñu woon yonent mi aleyhi salaatu waaye ñu ne woon ay alliéwam yoo xamante ne nii ñoo ko doon xoolal li doon xew Quraysh loolu nag da ko amoon fu bari ci tribu arab yi ba pare yemul ci lool mais di yónni saxaaba yi ñuy génn ñaata yoon gis ñu mu yónni ñu dem di xooli xabaaru noon yi mu daal yëg affaire bi bi mu yëgee li ndaw soosu Ummu Qirfa di waajal alfisaariya mu daldi di yónni ki nga xam ne mooy sariya bu Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi ñaata cause ngoogu ñaar yoo xam ne ñaar yépp ci imaam ibn Ishaq lañ ko jële mu am beneen muy ñetteelu cause boo xamante ne nag cette fois yi imaam imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moo ko moo ko moo ko cité moo ko tudd ci sanad boo xam ne dafa am rupture te wérul muy troisième cause mu ne foofu dane moom Seydina Zayd ibn Haritha dafa doon dem benn commerce Sham mooy benn convoi la formé woon doon dem Sham ngir commerce yi jëndi fa ay marchandises marchandises yooyu nag mu doon dem commerce bi mu doon jëndi la mu doon jëndi Sham yonent bi alayhi salaatu salaam da ci amaale woon bi nga xam ne ci la agsi laata muy agsi waadil qura juste avant muy agsi waadil qura mu ne fala ko ay nit ñu bokk ci waa banu fazaara min bani badrin daldi dogale ñu daal di koy songu ndax lag ah caravane bu toll nii moom lii moom mbaqus la tal lii ëpp law gaa yi daal di songu songu leen dóor leen ak ñim àndaloon moom Seydina Zayd ibn Haarisa jël lépp waaw caravane bi ñu jël marchandise bi fi ne yépp ñu daal jël yóbbu nee mu daldi ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi koy takkal sariya ñu daldi dem ca waa banu fasaara ngir corriger ci loolu nga xamante ne ni loolu lañu def ñoom waa banu fazaara kon ah loolu mooy ñetti cause yi nga xam ne sabab yi nga xam ne moom lañu tudd ne lii de mooy li waral euh, sariya bi euh, euh, kon nag xam nga premièrement xoolal kon dañuy seetlu ne riwaaya riwaaya waa alu siyari wal maghazi mooy waa domaine bi ñoom ci seen bopp dëppoo wuñu ci mooy non seulement seen riwaaye wérul mais cause yi ci boppam te tamit ci biir nettal yi nettal yiñ la wax nii bu ci dafa am ay contradiction yu bari mooy dañu wute ay wute yoo xamante ni nii wute yu rëy la loolu rek mat nan affaire bi day nekk loo xam ne wérul waxatuma laa sanadan sanadan ci wàllu sanat wérul kon euh, loolu euh, loolu leer na léegi nag keroog ñu ne léegi nag ginnaaw buñ kon gisee cause yi liñ ko tuddee mais mooy ban cause nga fiy jàpp allahu taala alam te wax nañ la sax li gën a dëgër mooy sariya bi darul sax bu Seydina Zayd na Haarisa waaye dafa nekk sariya bu Seydina Abu Bakr siddiq loolu mooy li nga xam ne mooy li dëgër bi mu yónni ci waa Banu Fazara léegi bañ demee lan moo fa xew mooy fokk ñu xool bon mooy riwaaya bu ne mooy da ngay tànn benn wala bokk nga naan ñii lii lañ wax lii lii lañ wax riwaaya imaam Ibn Sa'd bi ñoom ñépp dañu ne ma euh, mooy riwaay imaam ibn Hishaam bi bu bu imaam ibn Isaaq ñoom dañu boobu imaam ibn Isaaq wax nañ la ci imaam ibn Isaaq la jóge dane bi nga xamante ni kon ci la leen yonent bi alayhi salaatu salaam yónni mu ne kii daal di leen jàpp ñu daal di leen dem waadil xuraa ñu daldi bam bam àggee foofu fa ñu ne mu xareeg ñoom ñu daldi am ñu ñu rey ci ñoom mu ne wa qatala Qays ibn Musah Musahhir am na Musahhir wala Musahhar al-Ya'muri mu rey Mas'ada ibn Hakam ibn Malik ibn Hudhayfa ibn Badr wa asar wa usirat ummu qirfa ummu qirfa nag nee na tuddoon fatima bint rabia ibn badr mu ne biñ kon ñu am ñuñ fa rey daldi mu ne qays ibn musahhar al-ya'muri daldi rey kilifa gu mag ci waa banu fazara bokk tuddoon mas'ada ibn hakama ibn malik ibn hudhayfa ibn badr kanta ummu qirfa mi nga xam ne moo doon nday mbilli mbi moo moo doon sababu affaire yi moom ñu daal di koy jàpp prisonnière mooy xam nga kii mag la woon bu dee quarante quarante góor ñi doon ñi mu waajal ñépp ay doomu ma ki sëtam lañ moo tax mu ne wa kanat ajuza inda Malik ibn Hudhayfa moom nag am màgget la woon boo xamante ne nii mu ngi woon ci Malik ibn Hudhayfa ibn Badr moom akkan kan wa bintun laha wa abdallah ibn wa abdullah ibn mas'ad ak benn fa doomam bu jigéen ñu jàppale ko ak abdullah ibn mas'ada voilà te léegi qays ibn musahhir mi qays ibn musahhar al mi imaam ibn isxaaq ne kon moom moo rey kële moom euh, qays la tuddoon qays qays ibn malik ibn muhassir am na muhassir am na muhassar wax naa la sànk am na ñoo xamante ne nii dañ ne musax musaxar walla mooy moom turam ci boppam mooy dangay gis ne dañuy jaawale kii bi dañuy jaawale léeg-léeg ñu indi siin bi avant xaa bi mu saxar wala mu xasir voilà am na tamit ñu ne Malik bi dañ koy ñoo xam dañuy teggi Malik bi Qays ibn Malik bi dañuy teggi lool naan Qays ibn Musaxar comme niñ ko gisee léegi moom mii am na nag ñu naan tamit Qays ibn mis mishal loolu it am na ah, am na nag ñu ne moom ci waa banu kinaana la bokkoon waa banu kinaana waa banu lays kinaaniyun laysiyun la woon imaam ibn isxaaq kon de nee na moom mii mooy ki nga xam ne keroog ci sariya bu Zayd ibn Haarisa bi bi yonent bi alayhi salaatu salaam woon ci sixième année bi ci gàddaayam bi ci waa banu faza banu fazaara ca ummu xirfa moom mii di qays ibn malik ibn muhassir wala musahar mooy ki nga xam ne keroog biñ demee songu ñooñu moom moo rey ki nga xamante nii mooy euh, moom euh, nu mu tudd moom Qays moom Qays moo rey kan ah Masada ibn Hakama ibn Malik ibn Hudhayfa ñu jàppale kon prisonnier Umm Qirfa prisonnière ak ñeneen benn doomam ak ki nga xam ne ci moom la ne woon ñoom ñépp ñu daldi leen jàpp xare bii nag ñoom dañ ne ci ramadan la amoon ci weeru ramadan sixième année bi ginnaaw sariya bu ñoom seydina ali ibn abi taalib bi am ci sha'ban ci sixième année bi loolu la imaam ibn Isxaaq daldi tudd ci Qays ibn euh, Muhassir léegi keroog bi ñu jàppee Ummu Qirfa ñoom dañu ne riwaaye ñoom imaam ibn Isxaaq yi imaam al-Waaqidi ak yooyu benn wéru ci ñoom dañ ne ndaw si mooy Ummu Qirfa après dañ koo rey rey bu metti lañ ko rey Ah, léegi ginnaaw gi ñu daldi yóbbu doom ji doom ju jigéen ji bokk ci ci ci ñu jàpp doomam jooju ñu daal di koy yóbbu ak doomu Mas'ada muy Abdallah ibn Mas'ada ñu yóbbu leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy riwaaye imaam ibn Isxaaq bi beneen riwaayaam bi nga xam ne moom la imaam az-Zahabi yu euh, daal di tudd ndax bi ñu wax sànq moo nekk ci imaam Ibn Hisham siiratu Ibn Hisham bii nag imaam Ibn euh, az-Zahabi moo ko tudd ci siyaru a'lamin nubala mu ne kero bu dee ci version bi mu ne moom dafa euh, Seydina Zayd dafa rey ñii mbooloo mii rayaale Ummu Xirfa daldi yónni li nga xam ne mooy yéere mu soloon yónni ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne keroog bi mu ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Zayd bi mu ñibbee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di koy accueillir ci lam ko fegal mooy ñam ndax ndaw si la doon waajal ay nit ngir ñu dem rey quarante personnes ci ay doom ma gisatam ngir ñu dal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam looloo waral ñu songu leen yonent ma saa saa bi yëg yónnee fa ay nit yónnee fa Seydina Zayd ak ñoom Seydina Qays mi waaye lii nii mooy ne riwaaye yii nii waxoon nañ la këne wérul même imam ibn Ishaq ci beneen riwaayaan bi ak imam al yi dañ ne Qays ibn Musahhar mii moom ci boppam moo rey ki nga xam ne mooy Ummu Qirfa rey gu metti la ko rey euh, mais loolu noonu yëpp dafa wérul léegi nag nañ la ñëwal nag ci li nga xam ne moo wér li wér moom mooy li imaam Muslim ibn al ndax ñoom euh, riwaay yi dañ ne dañ ko mooy rey bu metti boo xam ne euh, yemuñ ci rey ko mais ñu laseere ko mais loolu noonu wérul te loolu gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon tere léegi kii ne imaam bu ñëwee nag ci riwaay bu wér bi muy imaam riwaay imaam Ahmad ak taalibeem imaam Muslim na ko al-Bayhaqi ak imaam at-Tabari ci riwaaye yooyu waxoon nañ la ne sax riwaaye yooyu dañ na ne ki ñu yónni ki nga xam ne moo jiite woon sariya bi du Seydina Zayd ibn Haarisa mais Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda foofu ah kon Seydina Abu Bakr mooy ki nga xamante ne moo ko moo ko jiite woon te ñële dañ cee boole lenn euh, mooy riwaay yuñ jóge dañ ne euh, doomu Ummu Xirfa boobu Seydina Salama ibn Akwa bokkoon ci euh, sariya bu Seydina Zayd bi moom mooy ki ko jàppoon daal di koy may yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam may ko beneen saxaaba waaye loolu mooy riwaay yiñ la wax sànk yu waa ahlu siyari wal maghazi kantaa fii ni dane ndaw soosu mooy doomu umm xirfa biñ jàppoon biñ ko ëndee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni mu def dafa euh, daf ko téye te tuddul tamit ne Ummu Qirfa moo jur mooy mère bee ko jur tudduñu yaayam ne kii ndaw soosu jàpp boobu ñu jàpp kiñ jàpp kiiwu ko jur Ummu Qirfa ko jur te tamit riwaaye bii nii tudduñu fi sax ne Ummu fa rey nañ ko déedéet ñu ne foofu yonentu Yàlla sa sam bi ndaw soos bi ñu ko ëndee daf ko téye am ay jullit ñuñ jàppoon yéeféree leen jàppoon musrikuune yi ñu def ci échange ak ñoom mooy ne léegi comme que yéen léegi benn affaire la su mooy li muy xewee rek libérer leen ñu ki ngeen jàpp ñu ñu libérer leen ki jàpp ci yéen loolu la mujj def ak ndaw soosu nele léegi kon lii mooy riwaaya bu wér bi mooy ndaw si kenn rayu ko te façon ray biñ wax mooy ne loolu noonu noonu wérul kon mooy loolu daal sariya bii daal liñ ci mën a wax mooy ne Seydina Abu Bakar a ko jiite woon biñ demee jàpp nañ ay prisonniers kañ ci jàppoon ndaw soo sële yonent mi aleyhi salaatu salaam ni mujj def mooy daf ko Euh, daf ko lan daf ko échange ak ay prisonniers jullit ñu jàppoon loolu mooy li nga xam ne mooy wér moo wér ci sariya bi léegi ndax ndax ndax ndax xam nga ginnaaw ghazwatu Uhud gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la waxoon dane woon gaa yi biñ daggaate Seydina Hamza ndax loolu ci boppam mooy côté matn bi laa lay ndax dañ ne femme bi après dañ ko écartelé ñoom niñ ko raye mooy sax ñoom Seydina Zayd dañoo takk tànk bi fii benn gëléem beneen gëléem fii après ñu dàq benn mu écartelé wu. loolu noonu moo mooy premièrement càllale bi wérul mais ci biir kii bi sanad bi ci boppam dafa am problème mooy gis nga wuute yi am imaam Ibn Ishaq ci boppam jëlee nañ ci moom ñaari riwaaya yu wuute di nekkali même affaire bi. cause yi bokkul finalité yi bokkul imaam al-Waaqidi noonu mooy yooyu wéruñu mooy loolu kenn mënu cee sukkandiku te ginnaaw bañ ci amee xadiis bu wér nekk ci Sahih imaam Muslim loolu jeex na te loolu lépp dara amu ci mooy tudduñu ci que loolu am na mooy ne loolu te yonent mi alayhi salaatu salaam loolu da ko tere woon te lool gisoon nañ ko ci xadiisu Seydina Samura ibnu Jundub di nekk mu ngi ci sunan yi di nga xamante ne ni sunan Seydina bu Daawud bi nga xamante ni ci lañuy def tarjamaam mu ne yonent bi alei saatu salaam doonul xutba benn xutba lu dul mu daldi ciy digale saraxe daldi ciy tere ñu def musla mooy di décapiter nit ñi kon loolu naka la defe lool te ginnaaw ghazwatu Uhud la woon ca année bu année yooyu la ñu gisoon ca ñetteelu at ba mooy ne sax wirul léegi nag buñ ñëwee ci Seydina kon Qays ibn Muhassir wala Musahhir al-Ya'muri am ñu ne ci banu Kinaan am ñu ne ci banu Layth la bokkoon kon ñoom nee nañu moom moo rayoon kooku am nañu wax loolu ci riwaay imaam Ibn Isxaaq moo rayoon fànn bi ah, kii moom Seydina Qays imaam ibn Isxaaq nee na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Mu'ta ghazwatu Mu'ta fa ñu rayee fa ñu faate woon Seydina Jaafar ibn Abi Taalib moom neena bokkoon na ci ñooñu loolu nag lañu am ci tarjama Seydina euh, Qays ibn Muhassir wala Muhassar wala mu Sahar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu beneen sariya kon ginnaaw xew bi beneen sariya yonent bi daldi yónnee beneen sariya muy sariya bu seydina Abdullah ibn Rawaaha Seydina Abdullah ibn Rawaha moom de euh, gisoon nañ gis nañ tarjamaam mas nañu gis tarjamaam walillahi alhamdu wal mu yónni ko fan mu yónni ko ci Yusayr ibn Rizam al-Yahudi mu yónni ko ci benn waay buñ naan Yusayr al yusayru rizam al yahudi juif la woon bu newoon xaybar waa lan moo tax yonent mi alei satu salaam yónni fa benn sariya benn armée lu fa xew ba mu yónni ko premièrement dañ naan la dangay xam ne al yusayru mii bi nga xam ne ci rañu rey abu raafi niñ tuddoon ci début bi sànq muy sallaam ibn abil xuqayq an nadari alayhi laanatullah bi nga xam ne ci lañu ko faat ah mooy waa Xasraj daal di koy faat te ne woon kilifa ga ginnaaw Huyay ibn Akhtab mi ñu faat moom keroog ci ghazwatu Bani Qurayza léegi ki ki remplacé woon kooku jiite Xaybar moo doon al Yusayr ibn Rizam al yahudi yonent bi aleyhi salaatu dafa yëg dafa jote comme information que moom dajale na benn mbooloo mu rëy ci waa Ghatafan mu ngi dajale Ghatafan comme ni ko mbokkam ma Huyay defe woon ngir ñoom ak waa Xaybar ñoom juif yooyu ñu daldi forme former benn armée daal dal ci jullit ngir jël seen revanche ñoom bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yëg loolu mu daldi di yónni Seydina Abdullah ibn Rawaha boole koo fanweeri gawar bokk na ci ñooñu seydina abdullah ibn unays moom it jot nañu gis tarjamaam walillaahi alxamdu walminna bi ñu demee nag ñu daldi teg benn plan xam nga ne trente person trente personnes xeexul ak waa Xaybar lool bu ñuy gis fatxu xaybar di nga xam nga ne waa xaybar du du euh, du ay ñeexu ñebbe wala ñoo xam ne dañoo neex a écrasé noonu <laughs> déggoon nga seen mbokk ya lañ waxoon wallaay waa banu <laughs> Qaynuqa lañ waxoon yeneen yi saar saar bañ koy menacé na ko bu dangaa foog ne sa victoire sa sa victoire si nga am ci waa màkk ñi nga xam ne xamuñu xeex xamuñ dara moo tax nga foog ne ñu ak ñooma yem laay bés boo boo ñu laalee di nga xam ne la ta'lamunna anna nahnu naas wallahi di nga xam ne yow Seydina Muhammad ñun nag ñoo tax ñuy wax ñun ñooy nit ñi tax ñuy wax ñooy góori xare yi nag jàmbaar yi góor ñaangook ñooy ñun waa Xaybar ah, mooy du ñu woon ñoo xamante ni tamit trente personnes la ñu daal di dem kon waaye ñu daal di tëral benn plan ñu ñu ñëw ne ko ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah demoo ñu yónni ci yow moo ñu yónni ci yow ngir daldi lay daldi am lum la dénk gaa yi ñëw di wax moom di ko convaincre di ko jéem a ngir mu topp leen ngir ñu mu ñëw wuyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di leen topp bi nga xam ne ci la leen topp noonu léegi ñu daal di koy supporter ki ko supporter woon mooy Seydina Abdallah ibn Unais mooy mu teg ko ci ginnaaw fasam ngir ñu dem ci liñ ko guet lañ ko tegal ndax alxarbu xud'a comme nim ne ci saa imaamul Buxaari yi fe xare moom ay pexe la waaw buñ wee da ngay jaay naan man daal franc walla luñ daal saay say ennemi ne la ñaata bomb nga am nga ne tel la am waaw di wax dëgg rek non mooy ay pexe la foo lool kenn du ko tudd ne waa waxul dëgg ay pexe la ndax xare moo laaj lool léegi Seydina Abdullah ibn Unais daal di koy supporter ba ni ñuy àggee bërëb buñ naan xarxaratu sibaar ci six entre foofu bërëb boobu ak xaybar six mille la ah waa ji nag mu daldi moom daal xam naa danaan mooy man dañ maa takk walla lan lan laay xoole ba d'accord ànd ak ñi tey rek ma dee mu comprendre xaw a bi mu rëccu li tax mu génn ñii di dem ci yonent yi aleyhi salaatu wassalaam mu bëgg mu léegi nag mu bëgg a ci jaas yi ki ko support Seydina Abdullah ibn Unais ngir au minimum ma liquider ci kenn ndax man moom de toute façon dañ may rek bi mu demee ba koy def rek de toute façon moom jëloon nay proposition xam na ne waa ji wóorul Seydina Abdullah ibn Unais daal di koy yëg téye gaaw ji nakki bi xëcc ci jaasi dóor ko ko ci gees dóor ko ko ci ci tànk waa ji fekk moom al Yusuf li mu yoroon la jël rek daldi koy fëgg moom it ki nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Unais li mu dajeel foofu ci suuf ñuy genre genre yooyu euh, nu mu tudd lool genre martu lay doon euh, moom la ko moom la ko dóor ci loxo loo xamante ne ni euh, mais pas martu weñ mooy benn awyat la awyat ci euh, mooy ci yi ñuy mooy bant yooyu ngay fekk ci montagne yi rek benn la ci jël daal du koy mooy ci àll bi noonu daldi daldi koy dóor Seydina Abdullah ibn Unais ci xar kanam la ko teg la ko dóor muy nàcc bu metti sax la ko dóor bi mu defee lool gaa yépp euh, daldi songu ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo àndaloo ndax bi ñuy ñëw saa yi rek dafa muus mooy bi muy bi ñuy jóge fële xaybar li ñu def dafa comme que trente ngeen mooy ne man bu may dem damay ànd ak trente personnes ku nekk yéen ku nekk ngeen ngeen supporter ku toll ngeen supporter kenn ci ñu bu ko defee ñun ñépp ñuy trente bi affaire bi xewee nag ku nekk daal di njëkkante comme que ñoom ñooy roon arme yi ci ki nga xam ne moom nga supporter ci ci ci juif yi daldi gaaw éliminer leen ba des benn waay moo ci rëcc bi nga xamante nii nag ci lañu ñibbi <coughs> ñibbisi bi nga xam ne ci lañu ñibbisi Seydina Abdullah ibn Unays kese moo ci am ngaañ-ngaañ bu méttee metti te mooy loolu yet woowu genre marque boobu ci wex wi ko al yusru daal ci xar kanam mu metti lool mu dem yonent mi aleyhi salaatu wasalaam daldi ciy tifli nee na keroog laa gën laa gëj am mettit ci xar kanam te loratu ko mu daldi wér ci saasi sariya bii nag imaam al-Waaqidi na ci shawwal la amoon mooy ci weeru kori ginnaaw kon sariya bi ñu la sànk bu waa Banu Fazaara bi bu seydna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu léegi nag waa riwaaye bii moom imaam ibn isxaaq de moo ko soloo waaye mu'allaqan la ko soloowe na ko noon imaam ibn saad imaam ibn saad it mu'allaqan waaye tudduwu ci li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa ci xar kanamu seydna abdullah ibn unais mooy ngir faj ko naka noonu imaam abul aswadi daldi na koy solo ci sanad boo xam ne eh, mooy am na am na tuuti problème te it dafa am mursal boo demee ci imaam al bayhaqi ci ab dalaa'il di dalaa'ilu nubuwa di nga ko fa fekk imaam abu nu'aymi daldi na koy tudd ci dalaa'il moom it boo dañee ci euh, borom euh, albidaaya wa nihaaya indi na ko foofu na ko noon imaam Muusa ibn Uqba daldi na koy solo jële ko ci imaam az-Zuhri ci xadiis boo xam ne kon mursal la imaam al-Bayhaqi solo na ko ci beneen yoon naka noon seydina Sa'id ibn Mansuur solo na ko ci mursalu seydina Burayda ibn al-Husayb na ko noon kon imaam Sa'id ibn Mansuur kon soloo na ko comme ni nga xam noon la ko imaam ci mursalu Seydina Burayda Burayda ibn Sufyaan non Burayda ibn Sufyaan comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar tudde ci Fathul Baari ah mooy e, e, dañoo wuute e, am na nag wuute nag ci turu ki nga xam ne mooy al-Yusayr boobu noonu am na ci wuute euh, nan la tuddoon loolu am na wuute nag ci riwaay yi boo demee xoolaat affaire yi di nga fa gis wuute yoo xamante ne nii am na fa am ñu ne Yusay al Yusayr am na ñu wax lool waaye am na ñeneen ñoo xam ne waxuñ ne noonu lu tudd la leen la loolu mooy li nga xamante ne moo xew ci lii ah, kon loolu mooy sariya boobu mooy sariya bu seydina abdullah ibn rawaxa kon ci waa waajooju ne woon fi nga xam ne mooy xaybar kon xam naa tey insha allah dañuy yem ni ci biir yi ñëw ñu di àggale ba léegi ci xew-xew yi xew ci sixième année bi kon ñu ngi ci yem ci shawaal weeru kori ci sariya bu seydina abdullah ibn ibn ibn ibn rawaxa lii di ñëw ñu kon àggal insha allah ci li ci topp wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in